rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffi sab'iin baabu fadlil ixtilaati binnaasi wa xuduuri jumu'ihim wa jamaa'aatihim wa mashaahidil xayr wa majalisi alilmi wa majalisi aldikri maahum wa ciyaadati maridihim wa xuduuri janaa'izihim wa muwaasaati muxtaajihim wa irshaadi jaahilihim wa gayri daalika min masaalihihim liman qadara cala al-amri bil-macruufi wan-nahyi cani al-munkar wa qamaca nafsahu cani al-iidaa'i wa sabara cala al-adaa kon walillahi alhamdu wal minna tey comme ni ñu ko yëgle woon ñu daal di gis chapitre garab gu bees buntu bu bees mooy chapitre numéro soixante-dix juróom-ñaar fukk walillahi alhamdu wal minna jotaay yi weesu biñ tàmbalee xadiis yi à part xadiis bu njëkk bi mooy Seydina boo Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas cinq cent quatre-vingt-dix-sept bi xadiis yi ci tegu muy cinq cent quatre-vingt-dix-huit muy Seydina Abu Sa'id wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Euh, ba yi ci tegu euh, du ñàkk ngeen dégg melnum riir mu ne woon ci ginnaaw mooy euh, ndax comme que ci Kaaba ga la woon walillahi alhamdu wal minna lañu borom bi dëppale ñu waroon ko def foofu ba ni ñuy jeexale ba ni ñu jeexalee bunt bi ñu génn muy soixante-neuf bi baabu istihbaabil uzlati inda fasaadi naas yiñ jeexaloon moo tax fichier yooyu am am riir ay wax ci ginnaaw ndax xam nga ak Kaabatal musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takriman nit ñi ci rawatina ci koor gi ummaar yeeg zairina yeeg ñooñu dañ fay bari moo taxoon coow yu bari noonu walillahi alhamdu wal minna chapitre bii nag waxoon nañ ko bii passé nee woon nañ al imaamu rahimahullah indiwu ci benn xadiis waaw day leeral nag ay mbir léegi nañ dugg benn aaya bu daw la jël boo xamante ne nii da koo dagg la ci jël ci suuratul maa'ida lool kese la fi indi waaye ginnaaw bi mu leeralee li mu ba bëgg a leeral ndax bul fàtte ne waxoon nañ la ne waaw imaam de wax na soppu wit jamono ji nga xam ne ci la nit ñi yàqoo ak jamono ji waaye di ragal fi diine fitna dugg ci ak tamit tàbbi ci lu xaraam wala yi nga xam ne ñooy lënt lënt yi waa léegi mu am benn laaj nag waa léegi jaxasoo nag vie en société duggante boobu moom est-ce que am na ngëneel waaw ñu ne la fii wax na la fële te da koo tënke lan li nga xamante ni mooy eh, fitna moo lay looy ragal mu dal sa diine wala nit ñu yàqu nañ ñàq boo xamante ne nii man ngaa alku nga daal di rawale sa bopp waaw léegi nag fii nag mu ñëw nag bi wax nag contraire u beru al uzla mooy isolé wu mooy beru bii nag al ixtilaat mooy duggante mu ne kon chapitre soixante-dix juróom-ñaar fukk baabu fadlil ixtilaat ginnaaw bi ma la waxee mel ni danaan la yow aji liir bi nga xam ne yaay liir Riyad bi sama téere bii di Riyadu Salihin muy toolu nit ñu sell ñi da nga xam ne nit ñu sell ñooñ nag dañu am ay façon waaw bu kenn foog ne fii mu ne man daal sëriñ diw ba ma xamee ne baax na nii la mel képp ku baax daa war a mel ni moom bu melul ni moom baaxul oh, oh, boo koy def di juum waaw boroom bi gis nga awliyaa oom yi ni nit ñi bare noonu lañu noonu lañu baree noonu lañu wutee waaw waaw façon bu nekk mën nga ko ci gis waaw bés boo jàppee ne wàllu yu moom xamis kese la war a sol yow moom daanu nga bu yàgg waaw te di nga gis ay wàllu yoo xam ne costume la ñuy dóor karabaatu <laughs> waaye nag comme que duñ ko bind ci jë yow nag sekk jàll nga waaw <laughs> waaw boo jàppee na it wàllu yu moom daa war a sant ay sant yu ñu xam wala daa war a nekk shérif nekk do surtout yonent bi alayhi salaam mooy yow jullootu nga bu yàgg waaw jullootu nga bu yàgg wallahi wadd nga bu yàgg waaw te di nga moy yiw di nga la di nga ko moy kon bu la waxee ñenn ñi nga xam ne ci ñoom ñoom buñ demee ba xam ne ah dëkk fii ci biir réewum taax manu la ne ndax kat seen lii ni moo nar a am fitna ñu dem beru ji waaw am na nag ñeneen ñoo xam ne te ñooñu ñooy ñi ëpp ci awliyaullah yi ñoom dañuy dugg dañuy vivre en société di dund ak ñoom te loolu ngëneel yu mag moo ci am ginnaaw bi ma la waxee ci buntu bi ñu génn ngëneel yi nekk ci beru léegi kon mën ne la baabu buntu fadlil ixtilaat waaw ngëneelu li nga xamante ne mooy jaxasoo binnaasi waaw ak nit ñi waaw ak nit ñi di jaxasoo ak ñoom di nekk ak ñoom di vivre en société li ko nasaraan bi di wax waaye wa xuduuri jumaihim ngay fekke seen ajjuma yi nga xam ne moom la ñuy taxawal di ko julli lo yi nga xam ne moom la ñuy taxawal di ko julli di ko taxawal seen mboroom tabaraka wa taala nga ñëw di ko fekke wa jamaatihim ak seen mbooloo yi bu ñu amee loo xamante ne nii mbooloo lañ koy defe yow bul toog fee naan moo man sama yoon new ci quoi nekk gi ngay nekk ak ñoom bokk kook ñoom loolee dafa am ay ngëneel yu rëy rëy rëy moo ne wa moo tax mu ne wa xuduri ak di teewe jumaahim jamaa wa jamaatihim di teewe seen ajjuma yi mooy fa ñuy jullee ajjuma wa jamaatihim ak seen mbooloo yi nga xam ne dañuy nekk mbooloo war a def loo xam ne jaamu yàlla la wala loo xamante ne seen mbiru àddina lu dagan la loolu nga koy teewe wa mashahidil xayri ak li nga xam ne mooy teewaay yi nga xam ne fekkewaay la yoo xam ne yoo mën a fekke témoin ko bàyyi ci xel nga nekk koo xam ne da koy dund ah alxayri muy mashahidul xayr fa nga xam ne moom la ñuy dajaloo nga xam ne dajeg yiiw moo leen fa indi wa majalisil ilm waaye it bunt bii day wax ki ngëneel bi nga xam ne moo nekk ci jataayu xam-xam yi wa majalisi zikri waaye majalis mooy buntu yi nga xamante ne nii mooy bërëb yi nga xamante ne nii ngir sikkar la di tudd turu borom bi tabaraka wa taala di ko fattale ko maahum di ko def ak ñoom di ànd ak moom ci yii nii yëpp di ànd ak nit ñi wa ibada wa iyadati maridihim waaye buntu bii day wax gëneelu di seeti ñi nga xam ne ñooy ñi feebaru way jullit ñi wa huduri janaizihim ña nga seeti ba ñu feebaree bu dee am na ko ci boroom bi jël ñu war a dem war leen a denc toppatoo leen daal di leen denc jébbal leen seen borom nga daal di leen fekk ndax loolu rëy na ay ngëneel wa muwaasaati muhtaajihim ñi nga xamante ne dañoo soxla am ay aaju ci ñoom borom bi def yow nga daal di am loo ko mën a faje bu ko privé sa bopp wallah mu ne kon wa muwaasaati muhtaajihim ñi nga xam ne dañoo am aajowu ci way jullit ñi yàlla def nga man leen a taxaw aajo di nga mën koo faj moo xam ci wax la moo xam ci jëf la moo xam ci sa jot booy joxe wala boog sa alal jooy joxe wala sa présence loolu nga daal di koy def ngir fajal leen seen aajo wa irshadi jahilihim waaye di guider di orienter ñi nga xamante ne ci ñoom ñoom ñooy ñi nga xamante ne dañoo ah, dañoo riir voilà dañoo riir irshadi jahilihim nag mën na nekk ci wàllu diine waaw mooy koo xamante ne xamul loo xam ne da koo war a def ci wàllu diine borom bi def na xamal na la loo ko mën a orienté nga orienté ko te yàlla tax waaye irshadi jahilihim ñi nga xam ne ci seen affaire àddina am na dawra nañu ut ay papier waaye ñoom gis nga waa ji moom xamul nan la koy defee nga daal di koy dimbali daal di koy orienté waaye tamit gis nga ko muy dem seen moo mu ngi réer yorul GPS yorul fenn nga daal di koy gindi voilà mooy waa ji il est perdu voilà yow nga bañ koo ñëw mu dajeeg yow posu caaro yi sa waay di dem euh, wala boog fële ca euh, croisement jëm ñaajo ah war a dem Casamance yow nga joxoñ ko yoonu ndar quoi wal iyaazu billah ba pare taxaw naan astaghfirullah astaghfirullah ça ne suffit pas ça yow yaa ngi sànq waa ji mu ngi nee di dem yaa ko wax jaaral ndar te moom Casamance li ñu nga taxaw naan astaghfirullah non wa irshad jahilihim voilà ngay eh, guider di orienter ñi nga xam ne ñoo réer ci ñoom rawatina ci wàllu diina nga leen koy xamal yenn ñi nga xam ne gis nga ni ñu ngi koy def waaw nga xam ne soxla woo tout temps il faut waaj laaj la les fois nga gis nit di def loo xam ne ngay xam ne kii ñàkk xam la te ñàkk xamam googu muy def lool façon laaj la voilà doo gis koo xam ne moom buy jàpp yàgg nañ ko wax waaye parce que affaire la bu marquant boo xam ne da euh, dañ koy gis lu bari nit ñoo xam ne euh, ni ñuy jàppe euh, aslahana allahu wa iyyahum ba léegi da naan kii man la jàpp te loolu mooy dëgg waaw parce que di jàpp raxas say loxo booy door a tàmbali rox ñetti yoon say tenq mooy say say loxo ba ci poignée yi nga raxas loolu fi ñuy takk jara yi fi ñuy takk ay lam bu ci jigéen nga ba foofu après euh, def li ngay def raxas sa xar kanam euh, salax ndeku galax ndeku salax ndeku fiiru raxas sa xar kanam ñëw di raxas loxo yi boobu nga xam ne mooy farata au lieu nga commencé ci catu baaraam yi yow nga commencé fi fi ñuy takk lam fi ñuy takk montre quoi di yéeg kooku jàppam du baax parce raxas boobu du nit mën naa jàpp bañ koo def ah xamoo woon lool si yow xanaa xamoon na jàpp boo ñëwee euh, kaay ma wax la gis nga yi ci alquran wax ni yéen ñi yàlla ida qumtum ila salati faghsilu wuju faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wala wa arjulakum ila al ka'bayn ah loolu noonu mais loolu mooy jàppan ah. moo tax yonent bi alayhi salaatu benn kaw kaw dafa ñëw laaj ko ngir na mu wan ko nan lay jànge nan lay euh, masaawe nan lay jàppee mu ne ko tawadda kama amaraka Allah mu ne ko jàppal dañu yéen bon aaya bi wala ñuy jàll yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñu gëm yàlla idaa qumtum ila salaa bu ngeen jógee am yéene du jógu bërët kese mooy am ngeen yéene ngir jóg daal di julli jëm ci julli faghsilu wujuhakum na ngeen raxas seen xar kanam yi mooy première farata bu ngeen paree ngeen raxas seen loxo yi ilal marafiqi ba ci euh, euh, conc yi voilà mooy baaraam yaa ngay commencer ba ci conc yi loolu la lay wax mais pas ci tëkku jara yi fi ñuy takk lam wala montre foofu jéeg yow bàyyi nga lële bàyyi nga farata léegi baaraam yi ñoom bokkuñ ci tenk yi bokkuñ ci te borom bi dana la nga raxas ko après ngeen masaa seen bopp après ngeen raxas seen tànk ba ci ba ci ndeyjoor yi kon loolu noonu nga gis ñoo xamante ne nii ñoom ñoom bu ñuy jàpp xa comme que dañ naan euh, bon wala nañ continuer liñ ko wax waaw mooy ñëw xanaa xamoo ne boo ñëwee comme tey man mii damaa ñëw fii ci kaaba gi nga xam ne zaadahallahu tashrifan wa takrima imam bi ma dem bay ba bi julli di waaj a jot comme ni ngi day ñu bari ah jékki rek sa jàpp toj te yow ñu ngi waaj taxawal léegi yow nooy def boo ñëwee di jàpp est ce que fay nekk boo bëggee am mbooloo mi li gën lañ lay wax de pour nga am mbooloo mi bu boobaa bu fa nekk di jàpp ñett ñett bu ko def ma ne ma ma ne la bu ko def <laughs> waaye ñett ñett bu ko def ñett ñett du farata fi muy nekk farata mooy bu dee da ngaa raxas la nga raxas wàllu wa nga raxas ci sa yaram ndox mi lam yu am minhul ma ndox mi matalawu ko waaw bu boobaa moom dangay raxasaat ba ni ñu koy mate waxuñu loolu lii dañ ne la yow ba nga defee benn comme ma raxas sama xar kanam lépp tooy na jarul may ñetteel jarul may ñaaral bay ñetteel mooy bu boobaa imam bi ma dégg allahu akbar allahu akbar léegi ma ne gaa yi di no di xam te sama jàppa ngi door a toj bu ma gaawee ba ak si fi may jàppe bu ma ñëwee xam nga nu may def ni alxuraan wax laa def damay ubbi kii bi robinet bi wala fi may jàppe sotti def sama xar kanam directement lay raxas raxas samay loxo commencé ci baaraamu loxo yi ndejoor bi dem ba ci conc bi benn yoon bu dee lépp tooy na sa ok beneen bi ma def noonu ba mu kii ma massa sama bopp raxas samay tànk benn amul ay ñetti ñett benn lépp kii ma ñëw julli nga ne ma ah waaw sawaay du ma gàllax ndeku ma ne la loolu lu farata ci jàpp gàllax ndeku sarax ndeku fuiru du farata ci njàpp <laughs> loolu laa lay wax raxas bi ngay njëkk yi ñetti yoon du farata ci jàpp raxas ñetti yoon du farata ci jàpp wax naa la léegi kañ nga koy def waaw kañ lay nekk farata nga raxas lu ëpp benn bu dee ne da raxas ba pare te tooyul waaw comme loolu noonu nga gis koo xam ne jàppam moom li muy jàppe day wan ne kii xamul bu boobaa yow euh, nga xam ne xamal ko ko du indi yeneen conséquences yu graw loolu nga xamal ko ko moo gën te bu dee xamal ko ko shafahatan mooy oralement man na indi problème bu boobaa mën nga boo ko mënee bind lettre wala bàyyi benn note wala léegi daal affaire yi bari na bu da ngay def noonee ngir mën a dimbali sa mbokk moomee kon wa irshadi jahilihim di orienter ñi nga xam ne ñoo xamul ci ñoom wa gayri daalika ak ñeneen ñu dul ñii min masalihihim ci yoo xam ne seeni maslaha lañ seen mbiru àddina lañ wala seen mbiru àddina seen mbiru àllaaxira waaw liman qadara ala al amri lii nag waaw mu tënki ko bu baax lii nag liman dafa ñeel kan ci biir nit ñi liman ka nga xam ne qadara moom capable na man na alal amri di digle bil ma'ruf ci njekk wan nahyi tey tere anil munkar ci li nga xamante ne mooy safaan mooy loo xam ne lu diine lu sharia bañ la waaw parce que loolu lu ama am solo lii muy wax mooy digle lu baax irshadu jaahilihim ak yooyu loolu moom nit ki mënoo koo def loolu lay wax de waxu la ne wala xuduru jawa janaizihim fekke li nga xamante ne mooy seen rob yi loolu il faut nga nekk koo xam ne yow euh, li man qadara ala al-amri bil ma'ruf moo waxu la lool irshadi jahilihi moo tax ma ne la surtout boobu ci wàllu diine nga gis koo xamante ne mu ngi def loo xamante ne nii dalay won ne lii day wane ne xamut nga leeral ko te yàlla tax ci ay teggi nag bu ñëw na i mi sooy yow yow wara woon jàpp non nag soo yow yow da nga war quoi ba ñëpp gestu bii nga toroxal ko ci biir nit ñi ba pare doo déet loolu moom loolu moom lool gàcceel nga ko def yow kooku xamaloo ko yeewoo ko déedéet kooku laay béru ko mukk li imaamu Shafi'i laa waxoon te gisoon nañ ko képp koo xamante ne daal laay biir nga ko sirran ci njekk ci loo xam ne en secret waaw yéen kese ngeen pa ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen wéet nga wax ko li ngay wax kooku moom nafaxtahu kooku moom da nga conseil nga ko laay biir nga ko laay biir bu baax waaye képp koo xam ne ci biir nit ñi nga nekk di ko yoole di ko yuuxoo ko yu mel noonu kooku moom laay biiroo ko ko da nga koo gàcceel waaw te nag nit nit la bu boobaa mën na la tontu tontu bu la naqari nga naan walla ñu ngi nii bëgg xam-xam boo leen di wax dañu rëy ay gis oh ma ñëw fekk ko di ko wax ma ne déet du di ko wax ni nga ko ko waxee la nga naan la ni nga ko ko waxee la waaw ni nga ko ko waxee la parce que quand wax daa ànd ak diine daa ànd lépp loo xam ne àndul ak waaw lu àndul ak teggin lu ne gaañ boroom lay gën a def te mu ciy jariñu rawatina nag xam-xam bii nga xamante ne lépp yonent bi saa saa bi ci teggin la ko wàcce lépp la yoo xam ne waa ji am da koo war a takkoog moom lamboog moom mën na koo alal waaye nga wax li ngay wax yow yaa yow yaa ko waa ji réagir noonu ndax nit mu gànne la nag ci biir nit ñi ngay mer naan man nan xam ne kenn du ma waay ba ne dañ lay gànni kay yaa ko def mu gànne la laa wax. voilà yaa ko def yaa def li tax mu jànni la boo bañee ko la jànni da boo toxaloon li la yonent bi saa saam jàngal ak alquran ci lépp di ay teggin ak sutural nit loolu boo ko defoon lii lépp du la ci fekk waaw ba pare nekk fi di kaas naan ay yora ñoom nangam ak nangaw foo jëm di wax foo nekk di leen gaaruwaale ma ne loolu sa affaire bopp la laa wax gars yi ay nit lañu te moomoo fa kenn kenn na fi moomut kenn waaw léegi nag irshad yow di gindil nit ñi orienté waa de yonent ay saa saa am nee na eh, eh, gis nga al eh, li nga xam ne mooy ar rifq dal teey dal def mbir yi ci ndànk ci teey loolu lépp lu mu dugg da koy rafetal waaye ak brutalité ak di nangam loolu lu mu dugg da koy ñaawal yaa da ko jël boo ko jëlee dugal ko ci xam-xam mu ñaawal xam-xam bi voilà mu ñaawal la moo tax da ngay gis ko am ne kenn du ko déglu parce que fa sawaay amul teggin léegi nag mu naan gaa ñu ngi nii te foo leen fekk ñuy seetaan ay film ay nangam ma ne yow yow la ñu te yow yow sa wax yëpp ñàkk teggin la parce que rift gi yonent may saa saa am ne woon lu mu dugg da koy rafetal yow moom nga àndawul brutalité gi ak yooyu nga xamante ne woon na lu mu dugg da koy ñaawal yow sa am xam bi moom nga lamboo moo tax gaa yi bàyyi la fi walla iyaadu billaah moo nag dem di seeti ay feebar yooyu li man qadara ala al amri bil ma'ruf loo wa irshad jaahilihim bii la la wax waaw di gindi ñi nga xam ne ñoo xamul ci ñoom ah loolu la la nekk nag ka koy def na nekk koo xam ne daa xam ne waaw ce n'est pas n'importe qui ah non parce que mënoo ñëw fekk ay nit di def loo xamante ne nii dañ koy def yow nga ñëw ne leen lii xaram xaram ba pare gars yi ne léegi doo ñu wax lu tax sa xaram yow ngay wax loo xam ne eh, xamoo ci dara voilà li a Cheikh Mouhammad Hassan eh, suñu sëriñ hafidahullah wax al-Misri wax ne Euh, fii la ñu woon euh, Makka gii ñu nekk walillahi alhamdu wal minna te foofu bo euh, fii fii Arafat Arafat la ba waxoon la doon wax ne fa lañ ne woon léegi mu ne fekk dañu julli ba pare ñu toog di di di def ay subhaanallah baqiyatu salihat yi quoi benn waay boo xam ne jóge ne benn mbekk boo boo xam ne dañ koy gis walla sikkim bi masha allah di topp sunna walla ak yooyu solo sol gu gar yoon ak lii quoi dañ doon ak quoi voilà sol nag ko li nga xamante ne mooy kii yu armale yëpp mais waa ji ñëw na leen fekk la ñuy def loolu mu ne leen yaa yéen mbokk yi lii ngeen di def dafa xaram nangam ak nangam nee na moom mu ne subhaanallah ah waa kon mbokk te nga ñoo leeral bokk subhaanallah ñu nekk ñëw ba fii di def loo xam ne lu xaram la eh léegi waa ji ne parce que yonent bi alayhi salaam hadis bi dana yonent alayhi salaam bu ma soona julli bu tukki woon bu jullee ba pare du du du du lam yu sabbih baynahuma <laughs> woon yu sabbih xam nga yu sabbih taxaw <laughs> sabbaha yu sabbih ah yi ngay gis yu sabbihu lillahi ma fi samawati way boobu yu sabbaha waaw alquran ne ne la ko la ko la ko la ko la ko la ko defe sabbih isma rabbika sabbih waaw joxe ndigal yu sabbihu lillahi am na waaye sabbaha lillahi yëpp am na léegi moom mu ne parce que euh, lool Ibn Umar hadith na Abdallah Ibn Umar la radiyallahu anhu waa nekk saxiix yi mu ne yeneen may saa saa bu ma soon a tukki euh, moom doonul woon def yusabbih la doonul woon def yusabbihu baynahuma quoi bu ma soon a julli ñaari julli day doon boole wàññi ba pare yooyu euh, doonul woon julli diggante ñaari nag doonul woon tas xam nga kaddu gi li muy tekki mooy wala muy sabbih ci bitim yi doonul woon sàbbaal seen diggante moom nag mu foog ne. en fait boobu lay wax alors que waxul woon sabbal boobu walam yusabbih baynahuma mooy doonul woon naafila ndax julli dañ koy woowe su euh, tasbih waaw julli dañ koy woowe tasbih lool moo tax ma ne la woon gis nga Hanbali yi rahmatullah alayhi bon ñu ngi xaw a génn tuuti mais il faut lii leer d'abord parce que pour wax la kii amru bil ma'ruf kii digle lu baax bi irshad nit ñi il faut mu nekk ku xam pas ay apprenti yoo xam ne biñ demee dégg nañ quelques hadith wala fréquenté nañ sëriñ diw deux jours après foog ne ñoom alimun euh, min al ulama non boroom xam-xam la ci boroom xam-xam yi non non non non non ça ne se passe pas comme ça ah il faut mu xam li muy wax maîtriser ko xam fan la dellu ci alquran ak sunna mu door a mën a wax bu dee manul loolu mu xam ne lii daal baaxul na ne ah man de lii baaxul waaye kanta dalil moom duma la ci duggal ci dalil jëlal sëriñ diw nga dem ci moom wala te numéro ma ngi wala baay ñu woo ko mu leeralal ñu wala bu mu xuus di jéem a dugg ci loo xamante ne ni xamu ko mooy qaala rasulullah yi di jéem a tegtal yoo xam ne xamoo ci dara wal iyaadu billah léegi waa ji nag bi mu leen waxee loolu yusabbih boobu moom moo ko nax voilà loolu day wane ne kii euh, laysa min al ulama quoi voilà <laughs> voilà a mu ne affaire boobu la nee na nag bi bi mu ñu waxee lool Cheikh Mouhamed Hassan hafizahullah mu ne ma ne ko yaa ma bi mu waxee lool te teg teg ca mbato ma ne ko yow bokk boo boo ñëwee fekk ay nit de tee nga leen laaj bala ngaa wax yow fii mu ne sànq nga suñuy jëf nee nga ne ñun dañoo sànq ci li ñuy def wala li ñuy def bid'a nangam ak nangam li ñuy def baaxul ndekete yoo yow li ngay wax fi nga teg ne baaxul mooy lii leeral ko ne ko yu sab dex tekkiwuloo yu sab dex mooy du naafila yonent bay sa sam doonu loon la comme euh, euh, euh, diggante bu jullee tisbaar boole tisbaar ak tàkkusaan bu julli tisbaar ba pare daal di naafila dooru julli wax tàkkusaan loolu la sayyidna ibn Umar radiyallahu anhu loolu la doon wax voilà léegi li ma doon sànk ne looloo tax xambali yi nga xam ne dañoo jàpp ne subhaanallah yi farata la ci julli nit ki def ko loolu gisuma lu ko génn lu ko dindi waaw même bu dee ñun suñu ngi rek yeneen njëriñ jàpp wuñ ko noonu ah ay subhaanallah yi nga ne leen farata boo ko defu mooy par force da nga koo war a def ci julli ji lii bokk na lii dëgëral seen wax mooy loo xam ne parce que xam nga julli dañ koy tudde rukoo farka'u ma warka'i ma'a ar-raaki'iin alxuraan buy wax sayyidatu Maryam dafa na nga eh, alayhi salaam eh, ruku eh, ruku ànd ak ñi ruku mooy rek mu ñëw rek ruku non non mooy julli la ci bëgg wax julli dañ koy tudd dañ koy tuddee waaw xaaral ma jóg def ay rakka voilà est ce ñëw rek rakka rakka mooy mooy mooy mooy mooy sujoon na mooy mooy na mooy téye sëgg taxaw boo taxawee comme bu may julli taxaw sëgg jël samay loxo teg ko sama bëti oom sëgg ba sama dog digg ginnaaw bi tàllal loolu mooy rukkoo est ce loolu bu ma nee ma jóg rakk ñaari rakk ça veut dire damay sëgg damay jóg taxaw def ñaari yoon noonu def sama yoon déedéet mooy damay julli mooy julli ji benn partie bu am solo bu man na ñàkk ci julli lañ tudde julli fii nag tasbih ci la bokk bokk na ci yooyu ñuy tudde julli voilà loolu nag comme que loolu loolu mooy gën a rëy yu war ne kon loolu faratale ci ju comme rakka ak bu ma xaaral ah Euh, aqumu wa asjudu lillahi euh, euh, arbaa nangam sajada loolu tekkul damay tëb rek sujjóot noonu mooy damay julli laa ci jublu kon yooyu nag tasbih nag ci la loolu moo tax loolu wallahu taala alam waw alhanabila alkiram mooy li gën a dëgër wallahu taala alam kon fii al imam mu ne nag ah liman qadara ala al amri bil ma'ruf ah, lii c'est pour ki nga xam ne mën na digle Eh, li nga xam ne mooy njëkk wan nahyi anil munkar di tere li nga xamante ne mooy lu safaan wa qamaa nafsa waaye ah kooku di jaxasoog nit ñi lii te lool lii waxoon nañ la ko ci hadis bee yonent bari saa saam di wax ci wàllu beru il faut nit ki li muy jàpp mu bañ a jàpp ne moom daal moo baax nit ñi ñoo bon déedéet yattaqillaha wa yadaa an-nas min sharrihi xadiis Seydina Abu Sa'id biñ gis ci jataay bi ci ci ci ci bunt bi ñu génn muy cinq cent quatre-vingt-dix-huit voilà yeneen tubaab sa saam da ne ji day deru yattaqillaha nekk ca ay juróom ak yooyu ca montagne di def lan yekk ci benn ci xur yi di ragal yàlla wa yada an naasa mu bàyyi nit ñi sorel nit ñi min sharrihi ci ayu boppam voilà loolu taxoon nañ ci bu baax ne loolu moo war a nekk état d'esprit Abdullah kii beru kii dem di isolé wu ji na jàpp ne moom ayu boppam lay fegal nit ñi mais bu mu jàpp ne nit ñi baaxul oh non là c'est c'est les comme noonu ñu waxoon déedéet fii itam kii jaxasoog nit ñi tamit il faut lii tamit mu lamboo ko côté bi ah. mooy waqamaa mu daal di waaye yow mel ni dafa ne nemm laa wax nafsuhu bakkanam ne ko tël benn kuu mu ne kël waaw <laughs> bakkanam waaw an anil ida yi dóor ko benn assommé da koy assommé tël maqaame la koy fëgg rimb ko benn barre de fer boo xamante ne comme coup bakkanam bu ko defee ci lan an ida anil ida ba mu bañ di lor nit ñi laa wax waaw na fexe waaw ndax bakkan bakkanu doomu aadama buñ ko tegul ci ci yar ko tooñ da ko yomb quoi waaw bu bu fitram rek tooñ da koy yomb waaw parce que bëgg gër gër voilà fu jaar wane ne maa ngi nii gars yi di ko xool attirer les yeux wan ne je suis yi di tooñ nit ñi kii nag il faut kii booy jaxasoo nga fekk yow pare nga wax xamaa nafsahu mu ne tëll bakkanam waaw waaw ngadd ko mu wadd an isa innas mooy maîtriser bakkanam ci lan ci mu bañ di nekk di lor mbokki jaamam yi wa sabara ala al waaye a ah, waxoon nañ la mbir mi comme niñ la waxoon defante la yow da ngay lor nit ñi nit ñi di la lor léegi nag yow fexeel say lor nga fegal leen ko ndax al muslimu man salima al muslimuna fàttali nañ ko ci jataay bee ñu génn euh, aji way wommatu ji dëgg mooy ki nga xam ne way wommatu yi dañoo mucc ci ayu làmmiñam ak loxoom waaw waaye kii itam mooy loolu la sa côté boobu waaye ñoom itam dinañ la def defante la dinañ la def yoo xam ne jaaduwul mais bu boobaa nooy def ku ma ko dëbbin ma rokkin la ko xatal réactionnaire déedéet ku ma def ma fayu saa déedéet wa sabara ala al yow mi bëgg di bind dund en société ah, da ngay def di jaxasoo foog nga mën a muñ nag waaw ci lor yi lay dal nag waaw <laughs> waaw foog loru moom da ngay tat da moom par force waaw parce que di nga bëgg benn affaire jàpp ne nii la voilà dara waaw <laughs> waaw te jaxasoo boobu bi ci gën kii mooy boo amee soxna boo amee soxna moom ni nga ko ni ko baat bu waxee la ixtilaat waaw gis nga yi fi wax nii yëpp ngay mën a muñ fexeel say lor sa jaay ne maa si takk tubay di loraate loolu bu ko defee ah, femme bi na nga fexe ba bu ko tooñ ay àqam na nga ko respecté en tant que nga jàppe ko sa comme sa bopp wala lu sa bopp ndax laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi la yuhibbu li nafsi kenn ci yéen du gëm dëgg dëgg la rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam wax ah, lu dul ngeen nekk koo xamante ne nii li ngay soppal sa bopp li nga soppal sa bopp rawatina nag ki nga xam ne moom la la yàlla la muy sa sa sa sa sa sa sa douce moitié ni ko gaa yi waxe waaw waaw mooy kooku yërmande gi nga war a am ci moom fexe say lor bu mu àgg ci moom du ci sa làmmiñ du ci rawatina yàlla tere sa loxo moom waaw ay yooyu moom yooyu yooyu moom seen daare moom waaw wal iyaazu billah waaw waaw kooku moom moo yiis moom waaw wal iyaazu billah ak tamit sa loxo sa lori làmmiñ ak sa comportement yooyu na fexe ba ko def wala di ko lor ci loo xam ne yéen a ko bokk waaw moo xam sa doom wala nangam wala leneen loolu bu ko def waaw fexeel yow sa lori bokk moom na ko sori waaye moom lor yi nga xam ne moom mooy jóge kantaawam ci yow di ñëw ci yow na ko muñ waaw na nga ko muñ waaw loolu nag sa doom yeeg loolu yi day xew de waaw isa gi bu leen teg isa goo xam ne amul njariñ bu dee pour corriger leen pour yar leen la te man da ñàkk lool manu la ñàkk doo leen bàyyi naan non c'est que gone déedéet da nga koy jubbanti toog rek di xoole te yow xam nga ne kii du gore goo xam ne moom boo waxee kese la lay déglu da def lu ne du la faale mais boo nee nii nopp bi moo mu dégg kooku moom foog nga def noonu nopp bi waaw noo day yàqu te bu ëllëgee li nga xam kan mooy mordre la poussière la où <laughs> bu ëllëgee kan mooy fan ngay rëccu waaw ndax danga da nga loon en enfant roi nga ko defoon wal iyadu billah wal iyadu wallahi billah kon loolu mooy di muñ Ah sa njaboot ji ñi la borom bi booleel fa ngay liggéeyee nga jekk am ay surga yoo xam ne ñoo lay liggéeyal mais nga ñëw xaw ma ñu doon def machine bi daal yow niñ ci investir ndax liggéey kat la noor kii voilà da lay liggéeyal nga kontaan ci moom mais benn jour xaw ma lu ko dal ban manipulation la doon def machine bi yàqu wala machine bi panne te amoon ngay commande te tamit dafa cher pour la réparation loolu ñëw fàttalikul lu rafet yi mu doon def démb quoi bul ñëw rek tey way mais non mais yow commencé lu lu ñaaw lu ne wax ko ko déet da mën a muñ ndax loolu mooy vivre en société yooyu day am ce n'est pas que yow ni nga ko bëgg rek lay demee da ñëw toog teg sa place waaw di rek taaba gi gars yi léeg-léeg li ñenn ñi wax teg sa ci tap yi dem di jàpp ñëw benn waaye fël ko fële ñëw toog waaw léegi nooy def da ñëw fekk ko fa ne ko ci këcc ko. Eh, li moo rek mëkk ko déedéet déedéet da ngay moñ bu fi nekk sax dëkk yi jëlal après nga gis yow l'essentiel retrouver sa tapis jëlal sa tapis nga seet seneen quoi bu fi nekk i eh, yaa ax qad qad kuntu huna nga ne comme comme xaalan déedéet boo wax yooyu dëfal <laughs> léegi mbaa ma escantel déedéet doo ko wax noonu non da ngay muñ mooy yow bul yaakaar ne say ni jàpp yu carré yooyu bu dee da ngaa carré jàpp ne wala il faut respecter non borom bi moo leen bind jëfe seen jëf yi mu wute te fii ku nekk nga fi daje léegi nga bëgg yow ñëpp yow ni nga jàpp ne lii moo correct noonu la ñu ñuy def mukk du demee noonu laa wax ma ne dara lu demee noonu yaay ñëw kii benn waay fël waaw fël fël boo xam nag naan mais ça va est ko mais yooyu da ngay mën ndax faman hajjal bayta aw i'tamara fala fala fala fala rafasa wala fusuqa amul li nga xamante ne ay ay ay ay rafasa wax wax yu jëm ci wàllu sëy loolu amul ci aj bi waaw ah waaw soxna si ma àndal nag moom waa nangam ak nangam déedéet loolu amu ci ah waaye walla fusuqa waxi kàccoor amu ci waaw loolu yëpp lu fi ama walla jidaala amul tamit ay nekk fi di xëj di di di di di di di di di kii quoi di di di Euh, euh, euh, mooy xuloo walla walla ji daala amul xuloo fi la xaj ci aj yooyu amul quoi waaw ku yàlla defal lool déedéet waaw waaw fa man farada fi innal xaj wala rafata wala fusuq amul waxi kat corte wala ji fi la xaj kon mu ngi noonu da muñ waaw mbir yi noonu lay demee da muñ da ngay nga nekk koo xam ne da ngay mën a muñal sa boroom tabaraka wa ngir yàlla ngay muñ te yàlla tax loolu la mooy da ngay muñ kooku si nag jàpp ko ci société bi foofu da ngay yor soto benn waaye ñëw coupé la ngay daw correct bu ñëw non seulement doublé la lu baaxul rek coupé la ba pare tracé waat taxaw na xaw a wàññi